kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di indi beneen xadis muy dernier xadis bi muy xadis mille vingt deux mu ne wa an ibni Abbas radiyallahu taala anhuma annahu qala baynama jibrilu alayhi salaam qaa'idun inda annabiyi sallallahu alayhi wa sallam sami'a naqiidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqaala haadaa baabun mina as-samaa'i futiha al-yawm wa lam yuftah qattu illa al-yawm fanazala minhu malakun faqaala haadaa malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattu illa al-yawm fasallama wa qaala abshir bi nuurayni uutiitahumaa lam yu'tahumaa nabiyyun qablaka faatihatil kitaab wa xawaatiimi suuratil baqara lam taqra' biharfin minhumaa illaa u'tiitahu rawaahu muslimun rahimahullaahu ta'aalaa an-naqiid as-sawt kon beneen xadis baa ngi nii allah allah <laughs> mu ne mooy dernier bi bii nag mooy dier dier dier waaw mooy dier dier dier allah mooy bu mujj baa ngi mu ne moom al imaamu an an an an Nawawi wa an ibn Abbaas mu ne wa an ibni Abbaas ñu ngi jëlee ci Seydina wa Mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala mu ne nee na baynama ba nga benn bés ba nga xamee ne Jibriilu alayhi salaam mu ne Seydina Jibriil dafa nekkoon qaa'idun toog inda an-nabi toog ah ca yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu jekki sami'a naqidan min fawqi mu dégg benn bruit moom la Imam An-Nawawi di wax an-naqidu as-sawt mooy benn baat mooy comme buntu bu ñuy ubbi kaddu gi muy def quoi loolu mooy naqid Seydina Jibril dafa toog ci watu Yonent bi saa salaam ñu jekki rek mu dégg benn bunt benn bruit buntu min fawqi yi ci kaw asamaan si fa rafa'a ra'sahu Seydina Jibril tiin xool xool ci kaw. fa qaala mu ne yonent saa salaam ne ko hada baabun min as-samaa'i futiha al ne ko yonent ne ko gis nga buri boobu ñu dégg ma ak yow ba ma ba ma téen nii buri la boo xamante ne nii ci asamaan si la jóge ab buntu la boo xam ne ñu ngi koy dóor a ubbi tey lañ koy dóor a ubbi waaw bu ñu ubbi tey futiha al-yawm ubbi nañ walam yuftax fattu illa al yawm mas suñu koo ubbi tay lañ koy dóora ubbi ab bunt la ci asamaan boo xam ne c'est la première fois ñuy ubbi bunt boobu allah <laughs> allah léegi fa nazala minhu malak bi mu waxee yeneen saa salaam noonu rek ab benn malaaka daal di cëppeelu benn malaaka daal di wacc fa qaala sayna jibril yeneen saa salaam ne ko hada malakun nazala ila ard ne ko kii ngay gis ab malaaka la boo xam ne dafa jóge ci dafa wàcc di ñëw ci jóge ci asamaan si di ñëw ci suuf nii lam yanzil qattu ila al yawm gis nga bunt bi ma suñu koo ubbi lu dul tey malaaka bii nga gis yow yeneen saa salaam mu ngi door a wàcc fii c'est la wàcc <laughs> mu ngi door a wàcc tey lay door a wàcc léegi malaaka bi daal di nuyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nuyu Seydina Jibril fa sallama mu nuyoo waqaala mu ne yonent bi alayhi salaam abshir bi nuurayn malaaka bi ñëw na yonent saa salaam abshir bëggal waaw waaw bi nuurayn ci ñaari leer waaw waaw yoo xam ne uuti tahuma joxees nees la ko waaw waaw joxees nees la ko lam yu tahuma nabiyun qablak waaw mooy hein masuñu koo jox benn yonent bu la jiitu woon kenn masuñu koo jox yonent bu la jiitu woon ñaari leer yooyu mooy yem mu ne ko faatihatil kitaab waaw bi nuurayni mooy bi faatihatil kitaab waaw bëgga ci li nga xamante ne nii mooy ci ñaar yooy bu ci njëkk mooy faatixatul kitaab li nga xam ne mooy ubbi téere bi muy laa faatixa waxawaa tiimi suuratil baqara ak la jeexal saar ba nga xam ne mooy la vache li nagwa di baqara mu ne ko lan taqra adoo jàng bi xarafin ji benn xaraf minhuma ci ñaar yooyee ñaari saar yooyee saar bale faatixa ak ak ak jeexitalu suuratul baqara illaa uti tax lul li nañ la jox lan ci jàng waaw loo ci ñaan dala koy jox borom bi ne la ko jox mun a xadiis bi rawaahu soloo ko muslimun na waaw waaw waaw <laughs> mooy imaamu muslim rahmatullah alayhi kon mooy ki nga xam ne mooy ki solo mooy al imaamu muslim rahmatullahi alayhi léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que léegi kanta la ci suuf an naqiid as loolu gisoon nañ ko léegi laaj mu njëkk bi mooy léegi mooy hadis bi nii ah est-ce que al imaamu muslim kese moom moo kaa solo waaw loolu mooy laaj bi ñu ne la hadis bi al imaamu an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi waaw andi na ko ah al imaamu kitaabul iftitaah fadlu faatihatil kitaabi waaw lu ko indi waaw kon. léegi nag kon imaam muslim léegi ñu xool ana naka la kaa indee al imaamu muslim kitaabul masaajid ba léegi dañ ne woon wa mawaadi'i salaa baabu fadlil faatiha wa xawaatimi wa xawaatimi suuratil baqara mu ne haddasanaa Hasan ibnu Rabii' wa Ahmad ibnu Jawwaaz al-Hanafi al-Hanfi rahmatullahi alayhi mu ne nettali na suñu sëriñ de Hasan ibnu Rabii' muy al-Hasan ibnu Rabii' ibnu Sulaymaan al-Bajali al-Qisri Abu Ali rahmatullahi alayhi al-Kuufi rahmatullahi alayhi wa Ahmad ibnu Jawwaaz al-Hanfi muy Ahmad ibnu Jawwaaz al-Hanfi Abu Aasim al-Kufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne ñoom ñaar nee na haddathana Abul Ahwas ku ñu nettali mooy Abul Ahwas di Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi mawlaahum ah, al-Hanafi al-Hanafi al-Hanafi mawlaahum Abul Ahwas al-Kufi rahmatullahi alayhi an Ammaar ibn Ruzayq mu jël ko ci ku naan Ammaar ibn Ruzayq ah ad-Dabbi at-Tamimi ah at-Tamimi at-Tamimi at-Tamimiyu rahmatullahi alayhi al-Kufi mooy da ngay gis ne kon tallale waa Kufa la an Abdillah ibn mu jëla ko ci kon naan Abdallah ah, ibn Isa muy Abdallah ibn Isa ibn Abdirrahman Abi Layla al-Ansari Abu Muhammad al-Kufi rahmatullahi an Sa'id ibn Jubayr moo ko jële ci Sa'id ibn Jubayr abu muhammad rahmatullahi alayhi al-kufi rahmatullahi ala al-jami' an ibni abbasin ah. mu jële ci saydina wa mawlana al-bahru al-habru ah, ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abdil muttalib ibn hashim ibn abdi manaf ah, al-bahru al-habru radiyallahu anhuma annahu qaal bayna jibrilu qa'idun euh, léegi ba ni mu jeexe wallahu taala alam léegi xarit bi ginnaaw kon dañuy wan lëkkale ak buntu yi nga xam ne moom lañ nekk di ko tëj di ñaaxaate ci li nga xam ne mooy ay saar ak ay aaya yu jagoo te yii jotoon nañ ko gis mooy ngëneel suuratul faatiha ak li nga xamante ne mooy ngëneel gi nekk ci feewu suuratul baqara yi mooy gisoon nañu ngeneelu suuratul faatiha ci xadiis sayna eh, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla <laughs> waaye jeexitalu eh, suuratul baqara alhamdulillah loolu nañ ko tamit ci buntu bi ah <coughs> hadith sayna Abu Mas'ud al-Badri 1017 man qara'a bil aayatayni min aaxiri suurati al-baqarati fii laylatin kafataahu te imaam Muslim hadith yooyu la rangale hadith bi ak bii ñu nekk nii ñoom la rangale yooyu waaw képp ku jàng ñaari aay yi nekk ci jeexital te amana ar-rasuul suuratul baqara des na ko doy kon loolu gisoon nañ lool gëneel yooyu taxawoon nañ ci. Euh, moo tax euh, maa yuux nii naa loo xam ne dinañu doy ci ñu ciy jaaraat waaye fii li nga xam ne moo ci bees mooy <laughs> Seydina Jibril la moo neena yonent bi alayhi salaatu salaam am benn bunt bu yëngatu ubbeeku ci asamaan si mu yëkkati boppam xool ne yonent saa salaam <laughs> bunt bii mu ngi door a ubbeeku am malaaka buy wàcc mu ne malaaka bii mu ngi door a wàcc ci kaw masula wàcc waaw masula wàcc bi mu ñëwee mën a ko bégal ci ñaari leer yoo xam ne jox nañ la ko faatihatul kitaab ak xawaatiimi suuratul baqara léegi lii nag daa tax ah ah ab ci boroom xam-xam yi ñu ne saaxibul miraat mu ne lii nii li kii wax kene hada malakun nazala ila ard lam yanzil qat illa al yawm kene lii day tegtale ne kene moom moo wàcce fatiha ak jeexital suratul baqara yi beneen ki ko wàcce mooy beneen malaaka bu dul seydina jibril alayhi salaam am ñaar ñu ne mukk non loolu wàccoon na bu yàgg waaye fatiha ba mu wàccee kañ la lii wàcc na bu yàgg sauf que malaaka bi dafa ñëw di indi information boo xam ne saar yooyu moom lañ am te wax ji loolu mooy li nga xam ne nag loolu lay gën a niru nag <laughs> waaw <laughs> waaw que saar yi am nañu gëneel yoo xam ne borom bi daa wàcce malaaka ngir mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam ndax yittewoo gu mu yittewoo borom bi mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam malaaka boo xam ne masu la wàcc te ba muy wàcc jaar ci buntu ci buntu asamaan yoo xam ne kenn masu koo wàcc kenn masu koo ubbi <laughs> ngir mu ñëw fekk ci Seydina Muhammadu alayhi salaatu wa salaam bégal ko ci lii kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw kon mooy Seydina Jibril la ko wàcc kii daa ñëw di indi ngëneel li nga xam ne moom la saar yoo suuratul Faatiha am leneen loo xam ne beneen bu bees ah, ak leneen yi nekk ci xawaatiim suuratul Baqara waaw kon mu ngi noonu di xam ne lii jagle la boo xam ne buñ defal yonent bi saa saa bañ ko ko defalee lañ ñu ko defalaale xeetam ndax mooy lu mooy locomotive bi ñuy xëcc mooy train bi nga xam ne boo ci yéegee na sa tànk damm garaawul waaw nekkal boo boo boo portant garaawul man fii mu ne lu ma yéexub yéexub dox naa màgget ba manumaa dox bu ma xasee toog ci train gi waaye daka daw ci kaw ci monde bi bu taxawoon maa koy raw <laughs> naa toog ci LGV bi samay très grande LGV ligne grande vitesse wala TGV bi ci gën a daw ci kaw suuf bu taxawoon ten départ Lyon par de pël ñu dem Paris wóor na waa balaa génn fii suqat train gi daw TGV bi départ ma ne balaa ak réer la pap waaye réer la pap fan waaye Villeurbanne nga naan lan par jële jóge balaa àgg Villeurbanne ci poow euh, euh, euh, teg farce teg door bi gaa yi foro <laughs> waaw train bi moom jàll na bu yàgg mooy yonent bi alayhi salaatu salaam walillahi al-masalul a'la ñun noonu lañ mel <laughs> waaw mooy suñu moo moo moo ñu yóbbu ci bi dee xam yóbboo <laughs> waaw mais nag foog nga nangoo nga nangoo wommatu nag te gëm yi waaw moo tax bi ko borom bi joxee lii jagleel ko lii lañu ko defalaale ñun xeetam alayhi salaatu wassalaam yi yam ci faatiha xawaatiimu suuratul baqara ak alquran bi yëpp waaw nga xam ne loo xam ne ni ñu ko jagleelee yonent bay saa saa ba suñu ko jox benn yonent bu ko jiitoon na ko noonu wasuñu ko jox benn xeet bu jiitu woon allahu akbar waaw loolu yéema na waaw te dañuy leeral borom boo xam ne moom lay doxe di ci gindee ko waaw moo tax mu tudd ko leer nga xam ne siraatal mustaqim waaw waaw siraatal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin loolooy leer gi waaw yoon wu coow gi de wuteeg yoon ña nga xamante nii dañ leen mere ak ñi nga xam ne ñooñu sànku ñi walla iyaazu billah warax ko leen di jàng ci leer ngay dëkk du leeru fooku leer de <laughs> way loolu leeru xeesal yooyu nga xam ne sawaay bu képp koo xam ne ak dundam neex na muy lekk bariwul souci amul problème mu dépasse ñu koy toppatoo saa su ne muy diwut it kii way day leer ñu naan oh aka leer tay ma ne leeru lekk gu neex képp la laa wax du leeru diine de moo tawaa ji caaxaankat la ah. fooy diine la fi ne loolu du leeru tus boo demee Sandaga jënd benn pooke leer leeral <laughs> du la gën a leer <laughs> waa man na laa gën a nes nesal ndax bu amul problème waaw waaye lool lool moom du leer képp ku jàpp ne leer bi mooy dangay weex wala dangay ngay xeereer mooy yow xamoo luy leer yow <coughs> leer la loolu leer la loolu kay du leer waaw waaw loolu lu xam-xam solo la xawaatimu suuratul baqara nag waxoon nañ la lu tax la ñoom imaamu Nawawi doon wax imaamu Qurtubi rahmatullah alayhi boobu doon wax eh? mu ne doo ci jàng benn kàddu benn xarab lu dul dinañ la ko jox waaw yonent bi alayhi salaatu salaam est-ce waxul ne qasamtu salaata bayni wa bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma sa'al suñu borom nee na saar bi ñu naan as-salaa allah suuratul Faatiha bokk na ci turam yi as-salaatu xamoo ko borom bi nee na maa séddale saar boobu ñu naan as-salaat sama digganteeg sama jaam waaw bu jaam bi ne bismillah alhamdulillahi rabbil alamin mu ne sama jaam ma sant na ma o aw aw ba ni muy jeexe bu wuyi mun majjada nii na ma bàkk na la kañ na la waaw arrahmaanir rahiim maaliki yawmiddiin boo waxee lool nag mu xam ne nag ah borom bi ne sama jaam bi daal nangu ne maay boromam waaw allahu akbar ho ba pare nag mu ne wali abdi ma sa'al mooy ihdina siratal mustaqim la nga ñaan yaa yàlla nee na maa la koy may ñeel la sama jaam la mu ñaan yàlla yàlla nga ñu gindi ci yoon wu wa siraat alladina yoonu ña nga xam ne an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalliin amin waaw <laughs> waaw moo tax képp kuy julli wax loolu noonu la <laughs> waaye Ibn Abbas radiyallahu anhuma lool mooy ci côté Fatiha côté sa ay aaya yi nekk suuratul baqara mawlaana Ibn Abbas radiyallahu mu ne bi aaya yooyu wàccee wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah waaw bu ngeen nëbbee bu ngeen feeñalee li nekk seen biir wala ngeen nëbb ko lu ci man bi nekk seen borom dina leen ci xisaab lu ndaw ak lu yaatu eh, mu ne saaba mbir mi nag daal di leen jàqloo waaw loo xam ne ma su ci dugg yonent ma ne saa saa am ne leen nag wax leen qulu sami'na wa ata'na wa ata'na wa nee leen dégg nañ topp nañ waaw nee na borom bi sànni ngëm yàlla ci seen xol yi suñu boroom wàcce nag laa yukallifu allahu nafsan illaa wusaa waaw <laughs> ne laa yukallifu allahu nafsan illaa wusaa waaw laa yukallifu allahu nafsan illaa wusaa laha ma kasabat wa alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlaana fansurnaa alal qawmil Allah nee na suñu borom ba wàccee lool nag eh, ñu digal ci ñoom ñu wax lool ba pare mu ne qad fa'altu borom bi ne def li ngeen ma ñaan Allah <laughs> lu mel noonu al imaamu Abu Hurayra solo na ko lépp moom al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi waaw kon mu ngi noonu quoi waaw loolu lu ama am solo la ah <laughs> dañ ciy xam ne kon suñu boroom heure bu ko neexee mu wàcce malaaka bu ko neex wàcc na malaaka boo xam ne masula wàcc buntu boo xam ne ci asamaan masula ubbi allahu akbar loolu dañ koy xame ne asamaan daa am waaw comme isra ba rek isra ba yoneen saa lañ doon kii bu ñu ñëwee ci benn buntu laaj eh, mu gaa yi ne kokkal la mu man la jibril mu ne ko koo àndal muhammad sallallahu alayhi ah kon jamono ji mu war a ñëw fii jot nañ mu ne waaw waaw ñu ubbil ko kon asamaan daa am loolu dañ ciy jàng ne fu am solo fu nekk dañ koo war a wutal buntu fépp fu am solo dañ koo war a wutal buntu tamit ñëw rek am soroox ku ñëw ne soroox déet am solo daa war a am buntu waaw te tamit dañ ciy jàng yëglu parce que malaaka bi li tax buntu bi ubbeeku noonu ba ba ñu dégg ko c'est pour borom bi da koo def ngir Seydina Jibril dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg que ne ah. attaque am na luy ubbeeku am na mooy façon yëgle ko waaw yëglu dañ ko ciy jàng al istidaan doo ñëw rek xoroos waaw waaw <laughs> mu ngi noonu mu ngi ndax mu ngi mel ni moom mooy ñëw ci ñoom waaw le fait mu yëngal buntu buntu bi yëngatu mooy ak koŋ-koŋ ba pare bi ñëwee dafa nuyoo dañuy xam ne jin malaaka yi dañuy nuyu nit ñi te bu boobaa rek ngeen di fay waaw comme Seydina Imran ibnu Husaynin yàgg nañ ko fi gis radiyallahu taala anhu wa ardaa Allahu akbar waaw waaw mu ngi noonu kon ci kaw noonu ci la al imaamu al haafiz an-Nawawi daal di jeexalee buntu bii nga xam ne amoon na solo lool amoon na solo wallahu taala alam hmm? eh? kon loolu mu des ginnaaw bi ñu gisee lii ci wàll wi ngir tëj nag côté bi tëj ci côté bi mooy chapitre bi ci tegu di wax ci wàllu ñu ngi ci kitaabul fadaa'il léegi dañuy jël chapitre bi ci tegu ndax moom kese la benn chapitre muy chapitre cent quatre-vingt-quatre benn xadiis la fi indi boo xam ne jotoon nañ ko gis moo tax jarul di xaar ba euh, di di cher di di di batale mbir yi moom a a ayur moom tu mbir mi moom simple la <laughs> waaw kon dañuy dugg insha allahu taala ci chapitre bi ci tegu alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu def chapitre cent quatre-vingt-quatre Ah muy albaab ar-raabi' wa thamaaniin ba'da al-mi'a baabu istihbaab al-ijtimaa'i al al-qiraa'a kon ginnaaw bi ñu jeexalee chapitre bële muy indi nag dernier chapitre buy wax ci ngëneel boo xam ne dafa jëm ci kitaabul fadaa'il ci wàllu alquraan ak li ñuy wër wërloog moom lii mooy chapitre bu mujj après nag mu dugg ci njàpp ak yeneeni façon ngëneel kon mu nekk chapitre muy buntu garab. garab li nga xamante ne nii mooy cent quatre-vingt-quatre ah baabu buntu istihbaab bi istihbaab bi mooy soppu al ijtimaa'i di dajaloo alal qiraa ci jàng alquraan dajaloo di jàng alquraan lii nag taxawoon nañ ci ci xadiis bi nga xam ne moom lañ lay junj ne jàlloon nañu gisoon ko fa waaw mu doon xadis numéro deux cent quarante cinq foofu la al imaam indi woon lii nii moo tax jarul ñu ci euh, taxawaat noonu di ci guddalaat sinon foofu waxoon nañu li nga xam ne moo jëmoon ci euh, euh, kii mu nekkoon chapitre vingt-neuf baabu qadaa'i hawaa'ijil muslimiin foofu la ko imaam indi woon dinañ ko gis léegi xadis numéro deux cent quarante cinq léegi kon quant à fii ci chapitre bi kon day wax na ci ngëneel jàng alquran waaw loo xam dañ koo sopp ku nekk toog fee di jàng mais mooy ñu jàngandoo loolu lu ci jublu sinon waxu la kenn toog fee di jàng kee toog fee di jàng dañ koy jàng ñoom léegi loolu taxawoon nañ ci masala yooyu yokk li ci jëm yooyu waaw kon mu indi fi benn xadiis kese indiwul benn aaya ci kanam al imaam rahimahullah ngir tëj fii ngëneelu li jëm ci wàllu alquran hadis 1023 mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم رحمه الله تعالى kon xadis bii la indi nga xam ne jàlloon na xadis deux cent quarante-cinq te war naa ñëwaat xadis mille trois cent quatre-vingt-un al imaam al haafiz an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu mu ne nee na mu ne wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu wa sallam wa du dajaloo qawmun ay ñoñ fii baytin ci min buyutillahi ci néegu yàlla yi subhaanahu na fen xaal nekk ñoo xam ne ñu ngay jàngal kitaaballahi téere yàlla bi wayata daara suuna hu ñu koy jàngalante di ci fàttali wante di def étude téere boobee baynahum seen diggante di ci jàppalante ca njàngma illaa di ko duruus waaye te maanaayaak tajwid baak la nga xamante ne i'rab baak arud kii banum tudd Euh, euh, nañ koy takkeek yooyu noonu ak mbind maak yooyu yëpp ak xam-xam yàggee ca biir illaa lu dul nasalat dina wàcc alayhim ci seen kaw as-sakiinatu ak dal wa xasiyatuhum mu daal di leen muur ar-rahmatu yërmande gi wa haffatuhumul malaa'ika malaaka yi daal di leen muur euh, seen laafiya wa zakarahumullahu bi ci gën rëy nag mooy borom bi daal di leen tuddu fii man inda fa ne moom ña ne fa moom mooy du bërëb de <laughs> waaw mooy ëpp assemblée ya rawahu soloo na ko muslimun al imamu muslim rahmatullahi alayhi hadis bii jàlloon na ci li nga xam ne mooy lu jiitu woon mooy lu jiitu woon la jàlloon voilà mooy hadis biñ la wax muy hadis bi nga xam ne mooy hadis deux cent quarante cinq chapitre vingt neuf foofu dane woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala waaw te xadis bi imaamu Nawawi Abdullah ni nga ko ëndee fii da koo da koo gàttal waaw mais xadis bi yëpp lii la mu ngi nii mu ne annahu qaala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyaamah wa man yassara ala mu'sirin yassara allahu alayhi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal akhirah wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila al-janna wa majtama qawmun fi baytin min buyuti llahi taala yatluuna kitaaba allahi wa yatadaarasuunahu baynahum illaa nazalat alayhim as-sakiinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffathum al-malaa'ikatu wa dhakarahum allahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala moo doon xadis numéro 36 ci al-arba'uun an-nawawiyya kon lépp loo xam ne yaa vay woon nañ ko ci bokk nga bee delluwaat da ngay delluwaat bañ ko gisoon xanaa len lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi mooy sopp dajaloo ci jàngal Alxuraan mooy li nañ saa saa ne majtama wa majtama te du dajaloo ay nit ci benn néeg ci néegu yàlla yi di jàng téere yàlla bi di ko jàngalante di ci dimbali wonte di ci settantal loolu ne dina leen wàcc seen kii na kon ñoo xam ne dajaloo di jàng alxuraan day waral ak dal day waral yërmande yàlla waaye malaaka yi daal di leen muur ak seen laaf yi nga xam ne ñooy seen tafi dënor ak yi nga xamante ne ba pare muur leen ñooy nekk seeni i kii seen mbaar seen tànt waaye li gën a màgg yëpp borom bi tudd leen ca allah waaw te ku yàlla maasone moom yow texe nga haddina alaaxira am nga lijaaba <laughs> allah ja'alana allahu minhu kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci lañu jeexale complètement kitaabul fadaa'il li nga xam ne moo ci ci wàllu di wax ci ngëneelu alquran téere bii nga xam ne mooy téeram gëneel yi wax naa la nag moo ëpp moo gën a gudd chapitre yi ñu gis téere yi ñu gisagul yëpp moo ci gën a gudd kon na la leer ne hadis bii ñu yem muy mille vingt trois euh, euh, euh, xaajaguñoo xaajaguñu sax jeexal chapitre bi ndax waxoon nañ la mu ngi yemoon ban xadiis ah <laughs> ban xadiis mille deux cent soixante sept waaw lay yem dañ ngi mille vingt trois mille deux cent deux cent mille deux cent ñu ngi mille vingt trois kon lii mooy côté bii wax ci wàllu alquran kese moo jeex léegi bii di ñëw nag ñu jël chapitre bu bees garab bu bees ci tool bii di kitaabu fadaa'il kitaabu fada al fadaa'il téeram gëneel yi boobaa nag ñu dugg nag ci ah jàng alquran gis nañ léegi nag ñu ñëw nag ci wàllu ay njàpp ak yooyu fadlul wudu ngëneelu njàpp insha allahu la wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alhamdulillah bikum allah alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun alal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin